kon mu ngi tuddoon as-Sa'ib as-Sa'ibu ibnu Uthman ibnu Mad'un al-Jumahi kon looloo doon turam mu tuddoon as-Sa'ib la tuddoon di doomu ko ñuy wax Uthman mooy baayam saxaaba la saxaaba la baayam di saxaaba muy Uthman ibnu Mad'un radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa eh, mu moom eh, Seydina Usmaan ibn Maz'un di doomi ku ñuy wax Maz'un al-Jumahi yi bokkoon ci waa Banu Jumah te ñu dëkkoon Makka bokkoon ci waa Quraysh moom nag as-Sa'ib ibn Usmaan radiyallahu anhu ardaahuma yaayam moo doon Xawlatu bintu Hakim muy Xawla bu siiw boobu di bint Hakim as-Sulamiya ñoom nag ay mbokk lañu woon ci Abu Sufyan ibn Harb euh, ci jotaay bi weesu dañ ne woon euh, kan lañ doon tudd ne moom waaw Abu Sufyan ibn Harb ibn Abd Shams Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams voilà mooy avant Abd Shams yaa Umayya ci seen diggante moo tax ñu leen di wax Banu Umayya voilà moom moo juróon moom maam la woon ci seydina abu sufyaan ibn harbin radiyallahu taala anhu wa arda kii nag mbokkam la woon ci côté yaayam ndax yaayam di xawlatu bintu hakim as-sulamiya euh, moom moomu xawla moomu yaayam moom mbokk la ci euh, um, moom doomu sëtu umayya la di umayya mi nga xam ne mooy euh, maamu clan wu banu umayya moom nag as-Sa'ib Uthman radiyallahu anhu kon wax nañ la ne baayam saxaaba la woon bokk ci ñu njëkk gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme baayam ah, gàddaay na nag bi nga xam ne ci lañ ne màkkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman kuffaaru qurayshin yi di leen sonal moom bokk na bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne dem leen xabasha moom mii demoon na ànd ak baayam di Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhuma wa ardaahuma ah, ginnaaw loolu bi gàddaay gi amee mu ngi gàddaay jóge dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu salaam yenent bi aleyhi salaatu wassalaam nag bi muy def politiku mbokkale googu mu doon def di mu aaxaat di mbokkale diggante muhaajiruuna yi ak lansaar yi moom mu ngi ko boole woon ak euh, ki nga xam ne mooy xaarisa ibnu suraaqa al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa di xaarisa mu siiw moom nga xam ne moom dinañ gis incha allah dinañ ko gis ci ñi nga xam ne ci xare yi di ñëw di gazwatu badrinil kubra di xare badar bu mag bi Euh, foofu fa la génn àddina moom xaarisa mii yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak as-Saa'ib ibn Usmaan radiyallahu taala anhu wa arda boroom qissa bu siiw moom xaarisa mii ibn Suraaqa te bokkoon ci waa Ansaar radiyallahu taala anhu wa arda euh, moom nag imaam ibn Sa'd rahmatullah alayhi nee na bokk na ci ñi nga xamante ne ni fekke na Badar moom as-Sa'ib ibn Uthman mu ne fekke na Badar am na nag ci boroom xam-xamu siira yi ñoo xam ne tudduñu ko ci ñi nga xamante ne nii moom fekke na tudduñu ko ne moom dafa fekke Badar waaye imaam Ibn Sa'd dane moom as-Sa'ib ibn Uthman fekke na Badar ci riwaaya mu ne moom imaam ibn Sa'd mu ne fii riwaayati ibn Isxaaq wa abi Ma'shar wal Waaqidi imaam ibn Sa'd ne ci euh, loo xamante ne imaam ibn Isxaaq moo ko solo ak imaam Abu Ma'shar ak al-Waaqidi ñoom tudd nañ ne as-Saa'ib ibn Usmaan radiyallahu anhu maa fekke na Badar waaye imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullahi alayhi moom tudd ko boole ko ci ñooñu euh, loolu euh, incha allah mooy nekkoon kon fekke woon na Badar moom di as-Sa'ib ibnu Uthman radiyallahu taala anhu wa arda moom nag ci guerre yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare yi moom it dafa newoon koo xam ne li ñu ko ginoon a xawe ginoon a xame mu ginoon ko siiwe moo doon dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy arrumaat ñi nga xam ne ñooy fettkat yu mag yi ñi nga xam ne sànnkatu xeej yu mag yi comme ni ñu ko gise woon ci jataay bi weesu bi nga xam ne moom lañu doon def di tarjuma Utbat euh, ci jataay bii bi ci tegu bi ko jiitu woon Utbat ibn Ghazwan ibn Jaabir al-Maazini radiyallahu anhu ne woon moom it dafa bokkoon ci rumaat yi ñi nga xam ne bu doon ci langage yu tey dañ naan ñooy ay sniper ci xeex moom as-Sa'ib ibn Usman bokkoon na ci ñi nga xam ne loolu spécialité am la woon moom nag euh, ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina moom euh, fekke na euh, ci xare yooyu nga xam ne moom la seydina abu bakrin as-siddiq xalifatu rasulillah di xalifaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam taxawaloon ndax nit ñi bi ñuy génn ci lislaam ñi yu bari ñii di murtad ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn na àddina ñu ne waaye duñ fi nekk fenn di toppati kenn laa wax Abu Bakar lan ñun daal sawaay génn nañ ci diine ji ñii ne moom ñun génnuñu waaye azaka lañ dul joxeeti gaa yépp di kii xare yooyu mu génne woon ak tamit xeex ak ki nga xam ne mooy alkadabul a'zam euh, fenkat kàcckat bi gën a gaa gën a màgg di musaylimatul kadab nga xam ne moom siiwe na ci kaddaab di kàcckat bu mag boobu doon woote na yonent la ba ñu demee di xareek moom ca yamaama foofu noonu ca douzième année bi fala ko benn xeej boo xamante ne nii euh, moo ko falañ ko jame xare boobu ci la génne àddina ci l'an douze mooy ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa génne fa àddina loolu imaam ibn Sa'd rahmatullahi alayhi moo ko wax kon noonu la génn àddina foofu yawmu yamaama ci xare boobu moom as-Sa'ib ibn Usmaan ibn Maz'un radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag kon gisoon nañ ne bokkoon na ñan ci ñi nga xamante ni ñoom keroog yonent bi aleyhi bi muy génn di dem ghazwatu buwaa ghazwatu buwaat moom la waxoon mu daldi koy nekk ki assurer intérim bi ci waxu imaam Ibn Hisham rahmatullahi alayhi moom moo assuré woon intérim bi bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dem doon kari njëggu Quraysh mu ne yuridu imaam Ibn Sa'd ne yuridu Qurayshan ci deuxième année bi ci weeru gàmmu ci rabiul awal kon moom mu ngi génn àddina kon yawma yamaama ci douzième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi moom seydina uthman as-sa'ib ibn uthman ibn mad'un radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ja'ala ma'a a'ali al-firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma